li nga xam ne mooy ngelaw loo xam ne bu sell la waaw mu jàpp leen nag fa taxudu taxta abatihim fa taqbidu ruuxan kulli mu'minin wa kulli ruuxa kulli mu'minin wa kulli muslim wa tabqa shiraaru nnaas yatahaarajuun fiihaa tahaaruj al-humr fa alayhim taquumu as-saa'a waaw suñu borom gi yonent ne biñ nee noonu borom bi nag yónnee leen ngelaw lu sedd te teey ngelaw lu teey mu jël leen ci seen suufu poqataan yi waaw jël ci lay roccee ngelaw la mooy ci lay roccee koo jaaraale ci ruux képp ku gëm yàlla ak képp koo xam dangaa lu yàlla kaw suuf du fi desati lu dul ñu yées yatahaarajuuna ñuy def jëfu njaay àll yi di sëy mbedd yi waaw saa ñuy nëbbu kenn comme ni nga xamante ni noonu la ko mbaam yi di defe ci seen kaw la saa di taxawe waaw hadith bi fii la yem waaye loolu tekkiwul ne lii nii ci saa lay xew maanaam ah, saa bi non déedéet ndax yonent bi alayhi salaatu wa ci boppam xamal nañu ne nit ñi dinañu xaj dinañu aj li nga xamante ne moom mooy euh, kaaba gi. dinañu ko aj fekk Yaajuuj ak Maajuuj ñëw nañ ba pare ma ne waawe ah ma ne waaw qad rawaahu al-Buxaari wa shaykhuhu al-imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi imaamul Buxaari mu ngi ko indi ci kitaabul hajj baabu qawli llahi ta'aala ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-haraama qiyaaman lin-naas mooy xadis boo xam ne mu ngi ko jëlee ci Sayyidina Abu Sa'iid Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan alxudri radiyallahu taala anhu mu ne qaala mu ne an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala la yuhajjanna albaytu wala baytu wala yu'tamaranna ba'da xuruuji ya'juuj wa ma'juuj waaw yonent bi saa saa ne la yuhajjanna albayt waat naa ne dinañu aj néegub yàlla bi ndax jamono ji Yaajuuj ak Maajuuj di ñëw ay dootul amaa ah. ay dem Makka di aj kenn nelaw faa dem ndax Yaajuuj ak Maajuuj ñoo fees pep di yàq te gaa fa ñu leen tëj gis nga Seydina Isaa alayhi salaam ak ñi nekk jullit ña fa leen borom bi ne demal nga boole ña ngeen ngeen nekk foofule moo tax aju ñu moo tax yeneen tubaab saa saam di préciser yi ngir nga dégg hadith bi ñu jóge bu Seydina Nawaas ibn Sam'aan que ne mbir mi nekkul directement après rek quelque fan affaire ya xew quelque weer déedéet. rek ngaaw lu teey loolu daal di leen dugg ñu faatu ba bàyyi fi ñi ñi ñi kese ci leen kaw la saa di xew déedéet am na leneen luy xew jàmm dina amaat jullit ñu nekkaat ci kii ba mën a demaat. nekkaat ci sécurité ba mën a dem di aj baytullahil haram moo tax yeneen tubaab la taqumu as-sa'a waaw ci beneen riwaayam saa du taxaw mu hatta la yuhajja al-bayt waaw waaw lu dul ne du ñu ajati ci foofu mooy bi nga xamante ne nii ci la ah ci lan di xew ah mooy mooy bu lii paasee ba xew ba ngelaw lu sedd loolu ñëw ngelaw lu teeloo loolu waaw kay après kenn dootu laaj waaye. bu Yaajuuj ak Maajuuj ñëwee ba dem yonent bi saa saasaam nee na la yuhajjanna al bayt waat naa ne dinañ aj bayt néegub yàlla wala yu'tamaranna ba'd te tamit ginnaaw gi dees nañu sax di dem di ziyaara di ay umra ca Kaaba ga ba'da ginnaaw xuruuji génnu Yaajuuj wa Maajuuj génnu Yaajuuj ak Maajuuj kon mu ngi noonu le la la <laughs> kon nag mu ngi noonu kon mbir mi leerulam wallahi leer na waaw kon lii mooy liggéeyu ñi nga xamante ne mooy waa Yaajuuj ak Maajuuj yonent bi alayhi salaatu salaam kon lan lañ ci jànge kon gis nañ ni kon ndeke gaa yi hein Yaajuuj ak Maajuuj ñii xam nañ bañ jamono la ñëw xam nañu tamit buñ ñëwee dinañ fi yàq lu bari waaye borom bi dina leen fi jëlewaat ci boo xam ne bi hadrati Isa ibn Maryam Abdullah boo xam ne Seydina Isa ibn Maryam da koy da koy fekk loolu xoola boo xamee xadiis yi ci ngay gis boo <laughs> ko caaxaan yi gaa yi di wax te ñu waxoon ko fi bi ñuy wax ci dajjaal gaa yi bëgg a tëral seeni caaxaan lawal seeni caaxaan naan la ma seexu dajjaal ñëw na ba dem <laughs> waxoon naa la foofu bokk na li gën a reetaan lu ci mbir yi te xaw ma daa jooylu xaw ma lan masiixu dajjaal nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi na bàyyi borom bi bàyyiwul ëndiwul fitna gu gën a mag fitnaay masiixu dajjaal yonent bu yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi na xupp na ay ñoñam ci masiixu contre ayu masiixu dajjaal ay gaay nee na nag kooku ñëw na ba dem te kenn yëwu ko lu dul ab groupuscule bu ndaw ñoom daal nee nañ ko yëg te ko yëgee mooy dañ koy nettali wante rek kaabira naan kaabir mais kenn manu la cee wax ne moom moom moom moom bi mu xewee ñëw na léegi nag ñu nekk fi interpréter ay mooy benn bët bi ñuy xoole affaire wu xaalis keke mooy benn bëtam boobu yonent way sa saam ne fiita la wala ñii naan mooy télévision waxi caaxaan yooyu <laughs> ana ah léegi ñoom ñoom ñoom euh, war nga leen a laaj waa ana kii comme que dem nañ Seydina Isa yi dem na waa mais gomag maxog moom <laughs> yëg ñu yëg ma ñu jaar nañ ci àddina bi ma dem <laughs> après ci ngay xamee vraiment mooy neen yooyu quoi loolu sax taxul woon nga xam ko waroon nga ko xam xam ko bu yàgg mais rek nekk lu dul di wane rek vraiment xaqaaratu yenn xalaat yu mel noonu quoi ak doya ak vraiment ak nit ki koy wax war naa xalaat wala bu dee ne xamoo dañ laa embarqué yeewul yeewu jot na waaw bu la parce que doom diw wala ci nga fekkoon say baay après boo fekkee say baay ci loo xamante ne dugul looy def awa kaana aba'uhum aw lam yakun aba'uhum la la yahtaduna lan la borom bi wax bi muy wax waa Quraysh ne gaa booy wax ñu naan la wala du tax yow da nga fee bëgg bàyyi li nga xamante ne nii moom la fi maam nee woon ah loolu yaakaar nga ne ba pare indi fi loo xamante ne nii jàpp jàpp jàpp nga ne voilà jàpp nga ne yow. yow daal yaa fi indi lu baax loolu na la mën a nekkee suñu boroom ne mais laaj leen laaj leen ne leen boo ndax seen baay yi nekkuñu woon xamuñu woon dara waaw gindeekuñu woon te xamuñu woon dara waaw loolu mooy dëgg loolu mooy li nga xamante ne mooy dëgg léegi bu ñu xamul dara loolu nga bëgg waaye léegi ñu ne daal yéen daal ñoom daal ñoo baax. loolu loolu xalaat buñ leen nee topp leen li yàlla wàcc wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalaw kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun waaw mooy nit ku nekk loolu ak ay affaire barrière la mais sa waay gis nga li mu du problème est-ce que waa ji indil na ko dëgg gu gëj ne ci lan nañ sa sam loolu du problème am leer na ko mooy waaw mais man sama baay ci lii la ne woon sama maam ak kilifa diw bi ñuy coow di ko woowal daraja yu kawe di ko uddil ay xarbaax di ko noddili xarbaax fo ne jàpp ne fii mu ne di ginnaaw yonent bi alayhi salaam moo ci tegu wala moom ci boppam sax moo yonent bi alayhi salaam wala nangama ci nangam mais sa waay mais ñooñu noonu ñu doon wax noonu ak ñooñu noonu ak ñii ci nekk nii léegi nga xam ne jàpp ne ñun kuréel bi ñu bokk ñoo gën ci kaw suuf ñoom moom loolu mooy problème am na nan la fi bàyyee loolu alors que loolu waroon nekk problème waaw gisoon nañ fi borom bi waat ne gaa yi bu ñu gëm dëgg-dëgg hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima waaw waat naa ci yàlla ne du ñu gëm dëgg-dëgg dëgg dëgg-dëgg ñoom lu dul lu dox seen diggante comme masala yu mel nii dañoo xëccoo ñii ne lii moo am Yaajuuj ak euh, euh, masiixu dajjaal romb na ba pare waaw romb na li ñu ci romb na yow nga ñëw ne loolu rombul bu la la ñuy def borom bi nee na ju gëm yéen ñaari kuréel yi lu dul ngeen ñëw ma at yonent bi sallallahu alayhi wasallam atte mooy atte bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadiis te boo ngeen ñëwee ci alquran ak sunna ba gis fa réponse ba summa laa yajiduuna fi anfusihim haraj doolu ñu ñu dajje summa laa yajidu summa laa yajidu fi anfusihim duñu daj ginnaaw bi ci seen bopp benn ñëkk ñëkk ci li nga xam ne moom nga àtte mooy la nga la la nga leerale lii la ba du yem ci loolu wa yusallimu taslima ñu wommatu ak wommatu bu mag sëkk waaw léegi nag ku ku ku mu dégg ñoom ci loolu gaawul laa yaxaafuuna fillahi lawmata laa'im quoi ñoom ragaluñ ci yàlla gisoon nañ ko hadith sayna Ubaada bi ragaluñ ci yàlla ñaa- ñañaate ak ñañaate ku mu nekk waaw loolu kese la la ngàllum la moo tax wa ida qiila lahum ittabi'u ma anzala Allah bu ñu leen ne waaye topp leen li yàlla wàcce alquran leeral na affaire bi yonent bay saa saa mi mu yónni mu leeral alquran leeral na affaire bi ay way gaay suñu gaay ay way way way way ittabi'u topp leen kese ma anzala Allah li yàlla wàcce mais suñu borom gi seen borom yéen ñëpp nangu boo leen ko waxee lu ñu wax xam nga lii da doon wax gaa yi <laughs> yéefaru Quraysh mais lii day dox ci jullit ñi ñoo xamante ne jikko ndax yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, kii di wax euh, alxuraan di wax mais jikko la non jikko la jikko kesal ku mel noonu mooy yàngoo waaw buñ leen waxee loolu qaalu ñu naan bal nattabi'u ma alfayna alayhi abaana ñun daal li am ba des li ñu fekkoon suñuy baay ak suñuy maam ci laa fas yéenee dee moom laa ñaan yàlla mu faat ma ci moom dong la ñuy topp waaw manu ngeen ñëw juddu démb barki démb gën a xam nit ñi seen téere weex yi waaw yéen ñeen fuuy yéen ngeen xam bëgg ngeen ne yéen a yor dëgg nam loolu ma naan ñun li suñu bàyyi bu dee nee na ngeen li suñu bàyyi liñ ne baaxul garaawul ñun baax na lu baax na ci ñun walla iyaazu billaah ñoon dinañu xalaat hamiyatul jaahiliya mooy fii laa bokk moo leen yëngal waaye du xam-xam du dara waaw suñu boroom ne laajal na leen awalaw kaana abaa'uhum mais ndax seen bàyyeeg seen maam yi ñuy wax nekkuñoon ñoo xam ne laa yaqiluuna shay'an doon ñoo xalaat tous wala yahtadun te gindeekuñoon léegi ku loo xam ne doon ñoo xalaat dara kenn mi ko yàlla jox da rey parce ñoom diw ñoo ne daal yow daal topp ñu rek dina baax lu ñu la wax jëlal même bu dëppoo ak alquran bu demee à l'encontre alquran jëlal te xam ne ñoom am nañ sañ-sañ ba façon wax yu mel noonu ñu indi tojaange yu boo amee xam-xam ba te amoo sañ-sañ ba loolu waxu neen la mooy yàlla kenn amul sañ-sañ bi du yonent du malaaka du kenn yàlla tere nga may wax ab sëriñ yàlla tere nga may wax koo xam ne yéen koy jiiñ mais xa xaaju la nekk wali waaw yow ñu mel noonu rey seen xel bi leen borom bi jox ngir mu niital leen bañ mën a explorer alquran jaamu seen borom te kenn du leen nax ñu rey seen xel du ñu xalaat tous wala yëpp te duñ te ñoom nga ne ñoom seen baay noonu lañ mel léegi mais raawul nañ ci doon waaw loolu lañ lay wax. na sa waay laaj leen ku la fi wax naan ma fi dajaal ñëw na bëgg a dëral caaxaan ana yaa juñ dëgg maa Seydina Isa dem na ah a dem Yaajuuj ak Maajuuj dina ko fekk ba ñoom borom bi alak leen moom mu wàcc ñam ànd ci jullit ñi di romb cadavre néewu ñoom Maajuuj ak Maajuuj ba ñuy ñaane borom bi yu ngand borom bi yónni woon tayran ababil ka ablaha tarmihim bi hijaaratin min qisir faj'alahum ka'asfin ma'kuul moo yónni wax picc yu mel yoo xam ne ñoo gën a rëy ñële nag Abraha keroog ba mu ñëwee ne day toj kaaba gi borom bi da koo yónnee ay picc ak ay armée yu yor ay xeer yu sew di leen ko sànni tarmihim bi hijarati min sijil ba nim leen alage kooku yónnee woon xeer yoo yële picc yoo yële ñoo yónni ay picc yoo xam ne ñu ngi mel ni doq gëléem boosu gëléem yoo yële ñëw yëkkati waa Yaajuuj ak Maajuuj sànni leen ci bërëb boo xam ne ilaa ma sha Allah am na yeneen xadiis nag yuy wone yoo xam ne yuy wax fi ñu sànni noonu mooy fan waaw mu nekk ci suuf foo xamante ne nii fu sore sore ci suuf fa lañ leen sànni waaw kon loolu lépp lenn la ci ay xadiis yoo xamante ne nii dañuy leeral li nga xamante ne nii mooy nettali masiixu Yaajuuj ak Maajuuj ci xadiis yi Gog et Magog léegi nag bu ñu xamee lii <laughs> am na yenn façon xadiis yoo xam ne la boo leen déggee <coughs> jarul a bàyyi xel ndax xadiis yooyu wéruñu xadiis yooyu <laughs> non seulement wéruñu <laughs> mooy bokk na ci léegi pare nañ ci ah am na yeneen xadis mais bu ñu lu dugg ci da il faut ñu tënk ngir jeexal te am na yeneen question yu ñu waxoon ah fay fii mu ne léegi nga foñe ma bu ma naree tëj <laughs> ne la beneen xadis bii di ñëw <laughs> waaw <laughs> léegi euh, al imam euh, kii mooy nettali bi ngay dégg rek ñu naan la ay gaay la ñoo xam ne euh, ñenn ñi ci ñoom ñoo xam ne seen ngan di nopp lañu yor ba benn nopp bi <laughs> bu ñu bëggee tëdd benn nopp bi lañuy teg tëdd ci jël beneen nopp bi sàngoo <laughs> loolu bokk na ci yi nga xam ne imaamul xaal ñu kasiir da koo bale yi quoi <laughs> waaw eh, moom dëgërul moom waaw moo al imaam al ibn adi ci boppam bi mu ko ëndee soo ko na ne hada hadithun munkarun mawdu' waaw waaw mi naan xeet wu nekk ci ñoom quatre quatre mille lañu quatre mille xeet kenn nag ci ñoom bu gaañu lu dul dina gis ci njabootam mille góor yoo xam ne ci ci ci géñoom la jël ku ci nekk àgg nga koo yoree jaasi <laughs> imaamu yi moo ko solo <laughs> ak al imaam ibn Adi fil kaamil bi mu ko solowee mu ne lii moom mawdu la munkarun mawdu dañ koo créé lu ñu bañ la te dañ koo sos <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> kon loolu ah lu jar a bàyyi xel la waaw ay boroomi nopp yu rëy rëy rëy lañu ñenn ñi sax am na am na xadis boo xam ne moom xadis boo xam dañ ne Seydina Xudayfa radiyallahu anhu moo ko nettali al imaamu yi moo ko indi ci al awsat waaw eh, mu ne Yaajuuj ak Maajuuj benn xeet lañ woo xam ne mooy comme bi ñu waxoon sànq xeet bu ne bi moom quatre cent mille lañu xeet xeet bu ne moo composé wu day am détachement ramification ci quatre cent mille xeet kenn du du faatu ci ñoom lu dul dina gis mille góor yoo xam ne ci kanamam yoo xamante ne nii eh, ci géñoom lañ jóge ñu man a xare <laughs> nee na Seydina Xudayfa ibnul Yamaani radiyallahu anhu nee na ma laaj ne ma yonent bi saa saa mais ñoom euh, décrire ma leen nee na mu ne leen ñetti xeet lañu ñetti façon après ñenn ñi mu a dañoo toll ni garab yu ngand yooyu bi ñu laajee wax turu garab bi ñu ne ko mais garab googu mooy lan yonent bi saa saa ne leen benn garab la bu nekk saam bu gudd waaw ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii <laughs> ba pare ne gaa yi duñu romb. waaw boobu moo doon wax ne euh, seen nopp yi dafa rëy <laughs> am na ci benn mbooloo boo xam ne moom ci ñoom benn xeet boo xam ne ci Yaajuuj ak Maajuuj bu bëggee tëdd yaqtarishu bi udunay <laughs> wa yaltahifu bil uxra <laughs> benn nopp bi lay lal tëdd ci sàngoo beneen loolu lépp ay xuraafaat la loolu moom dëgërul waaw ba pare ne bu ñu rombee aw ñay amul benn ñay bu ñuy romb du caagante ne benn njaay àll ci nsabu àll yi wala jëleen wala koson di mbaam xuux illaa asaluhu lu nañ koy lekk ni ko tóoy daal koy ndóof sawaay <laughs> te ku faatu ci ñoom waman maata minhum akalu ku ku faatu ci ñoom ya ñu ak ma ñu keneen ki ñeneen ñi lekk la <laughs> waaw <laughs> waaw seen ñu ñu seen bariwaay ñu nekk ca kanam ñu nga saam ña nekk ca gannaaw ñu nga bilaadu Xuraasaan bilaadu Iran ak Afghanistan ak yooyu waaw ndox yëpp la ñuy naan bi al-Haytami rahimahullah mu ne bi rawaahu at-Tabaraani fil Awsat wa Yahya ibn Sa'iid al-Attaar wa huwa <laughs> mu ne lii moom Yahya ibn Sa'iid kanta imam ibn Adi ci al-Kaamil moom dane lii moom moom comme li defoon ci bee bil wad'i wan nakaara waaw nee na kii moom dañ koo créer te baaxul waaw yii yëpp ay façon la yoo xam ne da koy dégg mu siiw gaay bi ko wax ci lu jëm ci wàllu Yajuuj ak Majuuj waaye loolu dëgërul waaw loolu moom jàppal léegi te xam ne loolu moom euh, laysa bi dëgër waaw <laughs> loolu loolu <laughs> gaay yi vraiment <laughs> li dëgër daal wax nañ la ko Yajuuj ak Majuuj kon loolu mooy seen mbir léegi nag mu des ah nga ma ah bu fi tëj de. maa la koy ñaan rek na am na laaj yoo fi waxoon man kay waxoon naa la suñu satellite yi ñu yor yow nga ne fi Yaajuuj ak Maajuuj seen barrière ba waaw mais ñoom fan lañ ñeme léegi nii yow dañ leen a gis ak suñu satellite ah man de li ngay loolu la ne ma ne ah waaw mais yow déglu la xadiis yi ren dafay sax sax ba pare moom lañ doon wax boo ko dee fay fay nag fay ah moom ku soo xam yow boo ko xamee lii ba du la yokku dara. waaw waaw <laughs> xam ne nga fee lan la yokk yow yow gëm bi ne yeneen tubaab saa saa li wax am na ñu ngi fi de toute façon alxuraan wax na ko jeex na. que mu ngi nord ba wala sud ba wala Australie wala Japon wala Sénégal keneen laa kii de toute façon seenu dikk bu jotee dinañ dikk te dikk boobu ñëwagul ndax dajjaal foog dajjaal ñëw ba pare te dajjaal ñëwagul. léegi nga waaw waaw waaw jéggalu léegi nag waaw léegi ñëwal ci boobu parce que vraiment ma ne la waaw xam nga benn affaire la mooy Yaajuuj ak Maajuuj da ngay dégg nit ñi di wax ñii naan walla ñoom am na ci euh, waxu farful yoo xam ne jamono naan walla mooy muraille de Chine bi mooy façon chinois yii la japonais yeeg façon yooyu gis nga seen bët yi xam nga wax nga fi euh, riwaay imam euh, Ahmad bi bee passé que yonent bi sallallahu alayhi wasallam décrire loolu ne seen bët yi dañoo seen xar kanam yoron ñooñu ñooy chinois yi xeetu asiatique yoo yële waaye loolu waxu dëgg asiatique yi waaye tay ñu kan lañ fi musiba yii ñii def gis nga benn chinois def nañ la ko ana Seydina Isa alayhi salaam ak ñooñu ana mooy wax loolu vraiment naan mur boobu mooy muraille de Chine muraille de Chine ban muraille de Chine bee nga xam ne man ngaa taxaw tiim ko di xool beneen côté bi alors que fee Seydina Dul Qarnayn da koo def loo xam ne kenn la yastati'u la la ñoom mënuñu koo yéeg wa ma sata'u lahu naqba mënuñu koo fëkk nga naan may muraille de Chine mooy yooyu waxi caaxaan la <laughs> nga dégg ci ñenn ñi nga xam ne nee nañ ay seex lañ ci diine ji quoi man ñooñ sax loolu dëgg euh, euh, <laughs> loolu lañ bàyyi loolu mooy léegi nga ne ma waa léegi loolu lépp ay caaxaan la Yaajuuj ak Maajuuj seen barrière boobu mu ngi am ba léegi nga ne waa léegi fan la nekk ma jàppal lii ma lay wax gis nga Masiixu Dajjaal du gisoon nañ fi nettali bi nga xam ne moom la Seydina Abu Ruqayya Tamim ad-Dari radiyallahu anhu nettali woon te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bopp ko ci mbiru Masiihu Dajjal ba waxoon moom Tamim gis na Masiihu Dajjal ak mbooloo ba bokk àndaloon ci daari yu ne waaw ba seen gaal ga ñu yéegoon sànni leen benn bërëb ñu gis benn dabba benn benn benn bet boo xam ne moom mooy genre daaru GPS u Masiihu Dajjal ñu ne mu ne leen topp leen ma yóbbu leen ci nit koo xam ne ni mu rëyee biñ ko gisee ñu ngi ko seene mu ngi toog gaa yi tiit waaw ñu ne ko waa yow yow yaay kan ñu mu ne mu ne ñu ne ko ñun de kii nii bet bii moo ñu wax ñu ñëw dëkk yow mii yow yaay kat ba masiixu dajjaal di leen tontu boobu gis nga nettali yoon masiixu dajjaal léegi yow ana masiixu dajjaal mu ngi dundu ah. masiixu dajjaal man gënuma koo dund mooy dañ koo yeew gis nga boobu xaw ma laajoon nga laaj bi fay laajoo ko woon de mooy mais léegi masiixu dajjaal fan la ne parce que gars gaal la yéegoon mu lëndëm affaire bi gaal gi affaire bi sàmbaraa mu sànni leen foo xam ne xamuñu ko sax benn île foofu lañ gis masiixu dajjaal léegi ban île la ak suñu satellite yi lu tax mënuñoo détecter masiixu dajjaal ci kaw suuf xanaa ak barrière bu toll noonu nit ñu toll ni Yaajuuj ak Maajuuj ni ñu feesi dañ naan la ah xam nga tontu bi lan la mooy lii insha allah wal ilmu inda allah mooy gis nga yooyu ngay dégg ay àddina yu am la yoo xamante ni nii ku yàlla joxul clé ba doo fa àgg ne ma kat juma dara déggu ma dara ci li ah fii mu ne lii ngay man jàpp ma ci dara laa ci comprendre ma ne la gis nga nettali Seydina Zulqarnayn li am lu am am solo bi borom di wax nettali xam nga lan la doon wax saa su ne la borom bi wax hein fa atba'a sababa hein borom bi dane borom dane wa yas'alunaka an dhil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ard wa ataynaahu min kulli shay'in sababa waaw na ne nit ñi de dees la laaj wala ñu ngi lay laaj ci mbiru dhil qarnayn radiyallahu anhu qul wax leen ne sa'atlu dinaa leen jàngal alaykum ci yéen minhu ci moom dhikra ak tudd dinaa leen wax dara ci mosal leen ci dara inna ñun borom bi makkanna la ñoo ko jàppalal fil ard ci suuf si waaw wa aataynaahu min kulli shay'in sababa ci lu nekk sabab bayee mooy échelle bay jaar ba mën a accéder ci loolu lële ak la mu bëgg ya borom bi jox gis nga nag gis nga ma siw dajaaw euh, jour euh, kii nii nii nii nii ci suuf lañ ne mais bokkul ak ñun fii nii ñu nekk nii ah man la noonu loolu moo tax suñu boroom ne maa jox ma euh, euh, Zulqarnayni lu nekk ma jox ko ci sababa échelle bay tax mooy clé bépp àddina yi nga xam ne moom la boroom bi def ci suuf da koo amoon accès moo tax mu wër ba àgg fi nga xamante nii ci la agsi ci ñii nga xam ne gis ay nit ñoo xam ne moo tax Seydina Sulaymaan may ma may ma tuuti. ibnu Daawud alayhim assalaatu wassalaam xanaa xamoo ne moom jamonoom jamonoom gis nga barrière bi am entre monde visible ak invisible borom bi da koo sute woon man ne la ah, waaw borom bi da koo yëkkati woon loolu moo tax jinne yi ak nit ñi manoon di nekk waaw manoon di nekk ñoom ñépp nekk ci ba pare ku nekk di liggéeyal sama euh, euh, di ko liggéeyal parce que borom bi moo leen moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko kiiwu noonu waaw moo leen booloo ndax moo tax bu ñu doon défilé ñoom ñëpp doon défilé ñoom ñëpp wa hushira li Sulaymaana min al-jinni wal-insi wat-tayri fa hum yuzaa'uun borom bi nee na ma tàng dajaleel li Souleymane ñeel Seydina Souleymane alayhi salaam junuuduhu gis nga armée mi minal jinni ci jinne yi wal ins ak nit ñi wa tayri ak picc yi foofu yuusan ñuy défilé ñoom ñépp a doon défilé doo gis nga ñuy def ay 4 avril ay Sénégal yi wala 14 juillet en France wala lan novembre wala lan États-Unis non du 19 États-Unis foog naa lan 4 juillet xaw ma am na seen fête nationale gars di parade yooyu def. Seydina Sulaymaan moo ko gënoon moo jinne yeeg nit ñeeg ak no ak gaa yi ñoom ñépp doon ñëw amul woon barrière diggante yooyu waaw waaw léegi nag bi nga xam ne ci loolu la am moo tax seytaane bi ko doon liggéeyal di ko liggéeyal ba bi nga xamante ne nii ci loolu wax Balqis di ñëw ne ana kan moo may euh, li nga xamante ne moom mooy euh, tronam ba laata ñu may dikkal ñoom nga gis kenn ki ne man de mën naa ko mën naa ko indi laata nga fiy jóg ay fridu mi la jin koo xam ne jinne la ci mbooloo mi la ne wax nit ñi mooy conseillers yi ñépp nit ñi dañ doon toog jinne yi toog bi mu waxee lool ki nga xam ne lahu ilmu min as-sa'a kooku nit la ne man nag man naa la koo ëndil bala ngaa xëpp ak këpp bu da nga nii rek rek fekk gis affaire bi ma jële ko yaman ëndil la ko fi sànq buuse amul ma naan xaaral ba nga jóg laata ngay jóg ma ëndil la ko noonu noonu xef gis nga xëpp ak këpp ay kees ma jëlal la trône boo xamante ne bu doon tay ñu ne trône ba mu nga Sénégal da bëgg sa